wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu innamaa yalbasul hariira man laa xalaaqa lahu muttafaqun alayhi wa fii riwaayatin lil buxaari rahimahullahu ta'aalaa man laa xalaaqa lahu fil aaxira qawluhu laa xalaaqa lahu ay laa nasiib kon al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu ubbee buntu bi ci suñu jotaa bi ñu génn muy cent vingt-deux chapitre cent vingt-deux ah, ci kitaabul libaas doon wax ci baabu tahrimi libaasi alxariri ala alrijal wa tahrimi juluusihim alayhi wa istinaadihim ilayhi wa jawaazi libaasihi linnisaa léegi ñu gisoon ci xadis bu njëkk mu doon xadis huit cent quatre mu ne woon an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam la talbasul xariir mooy xadis boobu moom lañ gisoon la talbasul xariir fa inna man labisahu fi dunya lam yalbashu fi l axira mu doon xadis saydna Umar ibn al-Xattaab gisaale woon nañ ci ci masala boo xam ne moo jotoon nañ ko gis ba pare waaw waxoon nañ la nag masala boobu li ci amoon ñi nga xamante ne dañu jàpp ne dañu jàpp ne Euh, euh, euh, mooy dañ koo xaraamal xariir ci luñ joyal dañ koo xaraamal ci luñ joyal te loolu mooy waxu jamaahirul ulama ñu ne bon al imaam Abu Hanifa ñoom imaamu Malik na ko ñoom imaamu Shafi'i yëpp dañ koo xaraamal ci luñ joyal ci góor ñi mu dagan ci jigéen ñi waxoon nañ la ne ku mel ni imaam Abu Yusuf ak al imaam Shafi'i rahmatullah alayhi dañ ne mais li darura day mën a nekk sol sooy sooy moom bu dee ne la daloon Seydina Abdurrahman ibn Awf ak Seydina Zubayr radiyallahu anhuma yonent may saa saa permettre leen ko képp koo xamante ne am nga loolu loolu yemul ci ñoom waaw waaw ñële nag dañ ko bañ da pare ne euh, non seulement bu dee ñële seen jagle la woon te waxoon nañ la qissatu Seydina Omar ki nga xam ne mooy Seydina euh, Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhuma di jéng di jëm ci wax bi na lool seen jagle la woon waaye al imaam Abu Yusuf ak al imaamu Shafi'i dañ ne déedéet léegi ci seen biir ñooñu euh, dafa mel loolu waxuñu ko woon ñi nga xam ne bi biñ nee loolu léegi mën naa nekk li darura waa léegi darura bi kañ la am ñenn ci Shafi'i yi rahmatullah alayhim comme ni ko ñoom imaamu Nawawi toxale rahmatullah alayhi ne dañ koo jagleel nag ah loolu c'est uniquement réservé dañ koo jagleel ci tukki waaw ku loolu lu mu dal ci tukki eh, ay góom ay démangeaison loolu bu ci tukki man ngaa sol xariir muy sooy waaye ñu ëpp dañ ne mukk waaye eh, la dal ci tukki dalaa mënula dal ci biir dëkk bi benn la <laughs> waaw dëgg la hadis eh, bëri imaamu Anas nee na ma gis Seydina Zubayr Seydina Abdurrahman yeneen saa saam raxasa wenn arxasa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Abdurrahman wa li Zubayr fil harir fara'aytuhuma mu ngi ci sahih imaamu Muslim na ko noon imaamul Bukhari eh, eh, ñu sol ko fii gaza ci xare loolu tax ñenn ñi ne kon ñi nga xam ne mën nañ koo sol ndax li nga xam ne mooy ay démangeaison ah wala al xamlu ya nga xam ne mooy jóge moo mooy waral démangeaison ya sa yaram wi di xesen bu baax day xoq day oq ba muy ba muy mën a amuy góom ah sol sooy boobu ci xare kese la mooy ci tukki lañ la koy permettre bu dee ci tukki man da nekk mais ñëpp dañ ne mukk déedéet man na nekk fi safari wal xadar loolu walillahi alhamdu wal minna it gisoon nañu ko kanta nettali ba la ñu la doon wax ne Abdurrahman ibn Awf lool bimu dajeeg Seydina Omar fekk mu soloon xarir Seydina Omar di wane ne yow d'accordul ci affaire bi mu sol quoi mu naan ko boo ma toppoon de di nga ko sol man ba pare di ree Seydina Anas moo ko nettali al imam Abdurrazzaq as-San'ani moo ko tudd comme ni ko boroom sahibul fath al imam Ibn Hajar daal di tudde loolu euh, muy wane ne moom dafa jàppoon ne ci nettali bopp que mbir mi du yonent bi saa saam lam doon tere yëpp bi mu ko ko permettre non seulement du pour moom kese mais pour ñëpp la voilà waxoon nañ na nag wax boobu amatuloon waaw wax boobu naan xariir euh, moom euh, bon sooy dagan ci góor ak ci jigéen yëpp waaw loolu que moo teggi <laughs> permission ba mu joxoon Seydina ibn Abdallah eh, eh, Zubayr ibn al-Awwam ak Seydina Abdurrahman ibn Awf moo teggilale loolu permission la ar ruxsa ci azima lay jóge mooy lu ñu permettre mënuñu cee jël ma muy àtt bi même bu dee ne nettali boobu ci kaw lool day mel ni Seydina ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu maa loolu la ci dégg woon waaye loolu dëgërul ndax waxu yonent bi alayhi salatu wassalam yi nga xam ne moom la ñuy gis ci buntu bi ak yeneen ak yeneen en tout cas yi ci al imam daal di tànn léegi nag fii ba léegi ci bunt bi ñu nekk kon mu leen di xadiis huit cent cinq bi ñetti téeméer ak juróom ah ñetti téeméer <laughs> juróom ñetti téeméer huit waaw mu ne wa anhu xadiis bi mu ngi koy jële ci ki mu jële woon xadiis bi ñu génnoon muy Seydina Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin radiyallahu anhu annahu qaala nee na mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan innama dëgg-dëgg de yalbasu dina sol alxariira sooy ci góor ñi fii man laa xalaaqa la koo xam ne amul imaamu Nawawi ci suuf mu ne qawluhu laa xalaaqa la ay laa nasiiba mooy koo xam ne amul benn cër cëru yiw koo xam ne yàlla dencalu ko dara ak mbaax yawmal qiyaam te dina ko leeral moo tax mu ne fii da ne man laa xalaaqa lahu kese koo xam ne amul cër fa yàlla mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al xaafiz al buxaari naka noonu al imaamu muslim abul xusayni rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo alhamdulillah mu ne wa fii riwaayatin lil buxaari mu ne hadis bi am nañu ko imaamul buxaari rahimahullah solowee da ne man laa xalaaqa la foofu fi aaxira yeneen tuwaay saa saa da ne Seydina Omar dana yeneen saa saam nee na kuy sol lii moom dina sol sooy koo xamante ne man ka nga xam ne laa xalaaqa la amul cër fil aaxira ñeel ko lahu fil aaxira ca bésub taxawaay ba mooy moom benn xéewal yàlla du ko fa defal léegi kon xadiis bi mu ngi nii kon nee na muttafaqun alayhi la léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce Eh, ñoom ñaar dong ko solo ñu ne déedéet déedéet hadis bii nii al imaamu Ahmad ibn Muhammad seen daal na koy solo waaye na eh, ko noonu al imaamu Abu Dawud as-Sijistani al imaamu an-Nasa'i na ko noonu al imaamu Ibn Majah rahmatullahi al jami' solo Bukhari nag ci buntu yu la ko indi kitaabul jumaa baabun yalbasu ahsana ma yajib indi na ko foofu buntu bi wax ci wàllu àjjuma téerib àjjuma yi julli àjjuma kene bunt bi wax na nit ki day sol la gën a rafet li mu daj buy dem di julli ji indi na ko ci buntu wa waañ na ko ci kitaabul iidayni indi na ko foofee ci baabun fil iidayni wat tajammuli fiihima indi na ko ci kitaabul buyu baabu tijaarati fiima yakrahu lubsa indi na ko ci kitaabul hiba wa fadliha wa tahridi alayha foofu yëpp indi na ko ak kitaabul jihaadi wa siyar baabu tajammuli lil wufuud kitaabul libaas baabul xariiri linnisaa foofu yëpp indi na ko kitaabul adab baabu silatil axil mushrik naka noon kitaabul adab baabu man tajammala lil wufuud ainsi de suite al libaas léegi imaam kon léegi nag dañuy jël bu njëkk bi njëkk kitaabul jumaa al imaamu abu abu abu abdillah al buxaari rahimahullah mu ne haddasanaa abdallah ibn yusuf mu ne nettali nañ suñu sëriñ abdallah ibn yusuf at-tinnisi abu muhammad al kulaa'i ad-dimashqi ah, al-misri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne axbaranaa maalik taalib imaam maalik mu ne ku ñu xabaar mooy maalik di Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir imaamu daaril hijrati Abu Abdillah sëriñu ngiru Maliki al-Asbahi al-Himyari al-Madani rahimahullahu ta'ala an Nafi' an mu jëla ko sëriñam di Nafi' mawla Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom itam Abu Abdillah an Abdillah mu jëla ko ci njaati jéem di Abdillah ibn Umar mu naan Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abd al-Rahman <coughs> radiyallahu anhu mu ne moom anna Umar ibn al-Khattab kene Seydina Umar radiyallahu anhu dafa gis mooy Seydina Abdallah ibn Umar en fait euh, nettali bii nii xam nga dana la wa anhu hmm? ci Seydina Umar mooy Seydina Umar ci boppam moo ko nettali waaw moom moo ko nettali doom bi waaw léegi dinañ gis loolu yenn yi moom bu koy nettali danaan say naaw man ne eh, kii gis na ah waaw léegi eh, te gisoon nañ ko si ci jotaay bi ñu génn eh, càllale bañ jëloon te bëgguñoon jël bopp bi nga xam ne ci la tabi'in bi ñëw ne damaa laaj sayyidatu Aïsha waaw waxoon nañ la boobu noonu la wax mais feneen bi dana Ibnu Abbaas laaj ci wàllu xariir sol sooy mu ne ma demal laaj Aïsha ma dem ci sayyidatu Aisha ah yëgal ko ne ah Ibn Abbas kat laa laaj mu ne mu ma ñëw laaj la mu ne ko demal nga laaj Ibn Umar ma dem Abu Hafs Abu Hafs di baayam Umar ibn al moo ma nettali après moo hadis bi nañ ko gis ci riwaayu Muslim yi Abul inshaa Allah radiyallahu wa rahmatullahi alayhi kon an Naafi' an Abdallah an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhu anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza amirul mu'minin radiyallahu anhu raa dafa gis xullatan siyara dafa gis benn tissu boo xamante ne nii ab complet la ab complet xulla mooy complet ñaari yére lay doon waaw <laughs> ab ensemble boo xam ne moom la benn waaye buñ naan Utaarid ibn Haajib doon jaay Utaarid mi <laughs> siira bi taxawoon nañ ci bu baax côté bi Utaarid moo kaa jaay ba nga xamante ne ni nag moom at-Tamimi waaw muy Utaarid eh, ibn Haajib at-Tamimi moom moo kaa daa jaay bi nga xamante ne moom ci la koy jaay xullatun siyara nag boroom xam-xam yi Euh, euh, euh, dañoo wute mooy lan mais li gën a dëgër mooy ne sooy la woon mooy yëre la boo xam ne lépp sooy la na ñoo xam dañ daa am ay rëdd yoo xam ne ci sooy la woon ah ñuy am yenn forme yoo xamante ne comme yu xaw cubique yoo xam ne ci sooy la woon loolu la mais li gën a comme daal Imaam an wax mooy lii sooy max do la woon waaw mooy sooy pur la woon waaw mooy rëdd kese yére bi daa nekkoon loo xamante ne lépp sooy raa xullatan siyara inda baabil masjidi ci buntu jàkkaay yonent bi alayhi salaam yonent salaam daa génn ci jàkk ji ànd ak Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar gis benn waay buñ naan Utaarid ibn Haajib Haajib at-Tamimi di jaay ab ab complet boo xamante ne nii ci sooy la moom lay wax nii mu ne fa qaala Seydina Omar ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam law ishtarayta haadihi fa labistaha yawma al-jumu'a wa lil wafdi idha qadimu alayk ne waa yonent sallallahu alayhi wa sallam proposé ko ah yére bii de rafet na de mooy loolu la ko bëgg a wax lii de boo ko jëndoon bu ko defee ajjuma yi nga koy sol waaw moo la imaamul Nawawi imaam al-Hafiz al-Bukhari indi ko tamit ci buntu Euh, ak tajammuli mooy di rafetal ngir ak tamit lil jumaa ngir bu àjjuma yi ngay sol lu rafet mu ne ay boo ko soloon bésu aj jënd ko de yeneen saa di ko sol bésu àjjuma ak tamit délégation yi bu ñuy ñëw mbooloo yi di ñëw di la seet si ah ida qadimu alayka buñ dëgmalee ñëw ci yow fa qaala rasulullah yonente mi alei saatu salaam ne ko nag innama yalbasu hadihi man laa xalaaqa fi l axira lii la imaamu Nawawi di wax ci suuf naan wa fi riwayati lil Buxaari man laa xalaaqa lahu fi l Seyna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne Seyna Omar dëgg-dëgg daal li am mooy ba des mooy yalbasu haadihi kii sol yére sooy yii mooy ci góor ñi mooy man ka nga xam ne laa xalaaqa lahu fil aaxira amul benn cër alaaxira waaw <laughs> xam nga hadith bi fii la yem fii la imaamu Nawawi yem mais ginnaaw guddul yi te waxoon nañ la ko nettali boobu it waxoon nañ la ko waaw mooy ginnaaw gi yonent sallallahu alayhi daañ koo jox kado indil ko li nga xam ne mooy xulalan ay complexe yoo xamante ne nii ci ci ci ci sooy la waaw mu daal di jël affaire yi bi ko yenn saa salaam bi ñu ko joxee yére yooyu jox ko ko kado mu am lu mu ci jël jox na Omar radiyallahu anhu Seydina Omar dafa jot affaire bi rek ñu ne ko yenn saa salaam la jox lii rek mu daw agsi mais ah yeneen ci ma saa salaam yaa rasuulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu ne après Seydina Omar ne mais yéen saa saa mais lii rek ma koy jox ngir ma sol ko ginnaaw bi nga waxee ci xullatu utaarib complet de utaarib bi ma la doon wan la nga ci wax. yeneen saa salaam ne ko inni lam aksukaha li talbasaha waaw ne ko yeneen saa salaam ne ko <laughs> noo joxuma la ko ngir nga sol ko de <laughs> ginnaaw la ma waxoon noonu dañu ci de. lii ki koy sol mooy koo xam ne amul cër ci àllaaxira waaye so joxuma la ko kado ngir nga koy sol yow waaye hein bañ ku ko joxee nag Seydina Omar daal di jël loolu fa kasaaha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu axan lahu bi makkata mushrika yoneen Seydina Omar daal di ah dangay doom xam ne ne ah kon yoneen saa joxuma ko ngir ma koy sol alhamdulillah ginnaaw la mu waxoon Seydina Omar jël ko daal di koy yónnee benn xarit benn mbokkam boo xam ne yaay lañ bokkoon am na nag ñu ne euh, Ousmane ibn Hakim la tuddoon am na nag ñu wax yeneen wax euh, euh, ne est moom mii dañu wute sax est-ce na tuub wala déet waaye am na riwaay yuy wane ne tuub na am est-ce mii la yooyu yëpp ay wute la mu daal di koy yónni boo xam ne Makka la ne woon temps ubbeeguñ Makka am mushrik la woon foofu après daal di euh, mu daal di koy jox kado kon hadis bi lii mooy hadis bi ci complètement te imaamul Buxaari riwaaye bii ñu nekk moom la indi moom la indi léegi kon imaamul Buxaari fii noonu la ko indi kantaal imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu taala moom it euh, bon imaam Muslim moom comme niñ ko xamee day dajale hadis yi waaw moom ci kitaabul libaas wa zina baabu tahrim istimaali ina dahabi walfidda foofu la ko andi moom al imaamu muslim abul husayn al imaamu muslim rahmatullah alayhi mu ne ah, comme bii la indi léegi nañ jël beneen boo xam ne ndax mook fii nii mook bu imaamul buxaari bi fii benn la benn amul dara lu ci soppeeku léegi nañ jël bi nga xam ne eh, eh, eh, moom lañ la doon wax sànq Eh, te ñu waxoon ko ci jataay bee ñu génn ndax boobu eh, eh, am na solo mooy bi nga xamante ne nii ci la doon wax ne Seydina Omar radiyallahu anhu dafa da kii ci la Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ne demal ci Ibnu Omar waaw demal ci Ibnu Omar nga laaj ko waaw léegi nañ bël boobu bu ko defee bon gisoon nañ ko bii passé waaye euh, dina dina dina dina am solo dina am solo insha allahu taala te te gis nga affaire bii nii mooy complet boobu dikkaloon yeneen saa salaam ca xaar ñu joxoon ko ko euh, ab yére la ab kii la ab tissu la ab tissu bi nga xam ne ci la ko jël da jox Seydina Omar Seydina Ali ci boppam moom itam imaam Muslim daal di indi xadiisam te hadis boobu imaamul Buxaari yi daal na koy solo Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne man mii de yeneen saa salaam mu ne uhdiyat li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hullatan siyara fa ba'atha biha ilayya fa labistuha waaw fa araftu al-ghadaba fi wajhihi fa qaala inni lam ab'ath biha ilayka litalbasaha innama ba'athtu biha ilayka litushaqiqaha xumuran bayna an-nisaa waaw beneen bi fawaafin Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne yoneen saa salaam dañ koo jox kado xullatoon siyara ab complet boo xamante ne nii ci ci ci ci ci ci sooy la léegi nag bi mu demee noonu yoneen saa salaam daal di koy yebal am ku kum ko jox ne ko demal nga mu indil ma ko man Ali mu may ma ko léegi man bi ma ko ah bi ma ko jotee man Ali ma sol ko am nga lii waxoon nañ la ko nee na ma sol ko léegi ma ko solee génn yoneen saa salaam gis ma nee na yoneen saa salaam dama dama koo xool rek xam ne yoneen saa mer na quoi. <laughs> te leer na ma li ko merlo mooy li ma sol <laughs> fa araftu nit da ngay am <laughs> ma ma jàng xam alxadaba ak mer fii wajhi ci xar kanam yoneen saa salaam man Ali radiyallahu anhu fa qaala nee na ma ne yoneen saa salaam tegal ma ci ne ma inni lam ab'as lam lam ab'as biha ilayka li talbasaha ne ma man Ali ne man yónniwuma la ko ci yow joxuma la ko ngir nga koy sol li am ba des ba'astu biha ilayka dama la ko yebal yónni la ko jox la ko li tushaqqaha ngir nga dagg ko mooy nga séddale ko voilà xumuran mu nekk ay ay ay ay ay ay ay ay ay làmbaay yoo xam ne moom la ñuy teg ci bopp ay ay musóor wala loo xamante ne xumur tamit day man a nekk li nga xam ne mooy ab yére waaye li ñuy teg ci bopp mooy kaala ay euh, jigéen ñi lañuy muuru voilà <laughs> seen bopp yi bay na nisaab si diggante jigéen ñi mooy fawaatim yi kon lii mooy euh, Seydina Usaama it looloo ko dal waaw <laughs> waaw Seydina Usaama it looloo nee na <laughs> man de ba ma ko solee man yoneen saa salaam daf maa jox man itam ma sol ko yoneen saa salaam bi mu ma gisee rek euh, la gi laa gis ne kontaanul yi ci saase ma daal di koy ma daal di koy man itam daal di jël eh, daal di joxe waaw xam ne yi yeneen saasam xamal na ma ne mbir mi kon joxuma la ko woon ngir nga koy sol kon loolu lépp lu am solo la léegi ginnaaw lii léegi ñu ñëw fi nga xam ne moom lañ ne woon muy hadis bii nga xam ne riwaaya ni ko Seydina Seydina Omar radiyallahu taala anhu wa ardaahu eh, eh, daal di soloowe ginnaaw biñ gisee riwaay imaam imaam al al kii laa bëgg a wax imaam al muslim abul xusayni rahmatullahi alayhi kon al imaamu muslim abul xusayni rahimahullahu taala waaw. Eh, waxoon nañ la ñu jël bële ñu jël bi nga xamante ne nii moom lañ moom lañ moom lañ gisoon ci suñu jotaay bi ñu génn. ah mooy bi nga xamante ne moom la waa ji ne man damaa ñëw wala boobu jaru ko comme gis nañ ko pare eh, eh, ci Seydou eh, Ibn Abbas radiyallahu anhu di ko laaj mu ne ma mu ne ma xaaral ah demal ci Aïcha nga laaj ko ma ñëw Seydou Aïcha mu ne ma demal ci Ibn Umar ma ñëw mu ne ma ah, haddathani Abu Hafs waaw mu ne man kat Abu Hafs moo ma moo ma moo ma nettali de kan mooy Abu Hafs mooy Seydina Umar radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw foog naa boobu dina baax quoi ah kon al imaamu muslim abul xusayni eh, eh, eh, radiyallahu taala anhu wa ardaa wala ñu jël yi rek da comme que boobu gisoon nañu kon al imaamu muslim abul xusayni kitaabul libaas kon kitaabul libaas wa ziina mooy fi ñu ñëwoon sànq ba léegi mu ne. mu ne haddathani Zuhayr kitaabu libaas wa ziina baabu tahriim isti'maali inaa'i dahabi wal fidda mu ne haddathani Zuhayr ibn Harb mu ne ki ñu nettali mooy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaan al-Baghdaadi Abu Khaythama rahmatullahi alayhi an-Nasaa'i qaala haddathanaa Yahyaa ibn Sa'iid muy al-Haafiz al-Qattaan al-Farrukh al-Haafiz Yahyaa ibn Sa'iid ibn Farrukh al-Qattaan al-Haafiz al-Basri at-Tamiimi al-Ahwal rahmatullahi alayhi an Shu'bata mu jëla ko Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki Abu Bistam amirul mu'minin rahmatullahi alayhi al-Wasiti qaala axbarani mu ne xabaar Abu Bakr ibn Hafs mu ne ki ma nettama Abu Bakr bi Abdullah ibn Hafs ibn Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas al-Qurashi az-Zuhri al-Madani Abu Bakr an Salim moo ko jëlee ci Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil jami' an ibn Umar radiyallahu anhu anna Umar radiyallahu anhu raa ala rajulin min ali Utaarid bu ne ali Utaarid bu Utaarid la ci boppam tekkiwul ne waa kër Utaarid wala am ñu ne loo am Utaarid bi muy jaay daa am ñu mu àndaloon mais Utaarid la ci boppam waaw <laughs> waaw Utaarid ci boppam moom ah ibn Haajib at-Tamimi gis ko mu nekk xabaa an xabaa min diibaaj xabaa mooy yére la boo xamante ne ni day am kubbeeku comme boo gisee Eh, eh, imaamu Makka yi pour jox la eh, kii misaal bu ñu soloo ba pare am na lu ñuy teg seen kaw benn yére boo xam moom la teg nga xam ne day mën a ubbeeku nii mais dañ koy mën a boole nag takkale ak benn buum loolu mooy xabaar waaw léegi mu ne yeneen saa Seydina Omar loolu la gis ci utaarit léegi nag boo xam ne min diibaajin ci sooy la woon aw xariirin diibaaj mooy bu diis bi xariir loolu lépp ay mooy sooy rek waaw fa façon sooy la li rasulillah sallallahu alayhi wasallam law ishtaraytaha ah yonent saa sa law ishtaraytaha ay eh, yonent saa sa boo ko soloon de ah fa qaala innama yalbasu hada man la xalaaq la yonent bi alayhi salaatu salaam ne lii daal ki koy sol ab Omar kii sol lii mooy ki nga xamante ne nii amul benn cër waaw kooku mooy sol lii allahu akbar alhamdulillah allahu akbar Euh, léegi euh, mu ngi noonu mais léegi euh, bon ba léegi moo di li imaamul Buxaari yi tegoon waaye imaamu yi li mu wax ci suuf nag wa fi riwaayatin lil Buxaari man laa xalaaqa lahu fil aaxira man na induire nit ki jàpp ne ndeke imaam Muslim kon solowul loolu mooy terme boobu man laa xalaaqa lahu man kii sol lii mooy ki nga xam ne amul cër fil aaxira loolu imaamu Muslim it soloo na ko ni ko imaamul Buxaari soloowe ba léegi ci kitaabul libaas wa ziina mu ne haddasanaa Yahya ibnu mu ne ki ma nettali man ima ki ñu nettali man imaamu muslim moo Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi Abu Zakariya al-Hanzali rahmatullahi alayhi rayhanatu Naysabur mu ne qara'tu moom ni daa bokkoon ñi nga xam ne yàgg nañ ko wax bu imaamu Malik toogoon di jàngal hadis moom bokk na ci ñi doon jàng mu ne qara'tu ala Malikin damaa jàng ci sama sëriñ ba Malik mi ngi gisoon sànq ci riwaa imaamul Buxaari bi gis nañ ko sànq an Naafi gis nañ ko sànq an ibn Umar radiyallahu anhuma gis nañ ko anna Umar ibn al-Khattab ra'a hullatan siyara 'inda baabil masjid fa qaala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam law ishtarayta haadhihi falabistaha linnaasi yawma al-jumu'a wa lil-wafdi idha qadimu alayhi fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innama yalbasu haadhihi man la xalaqa lahu fil aaxira kon gis nga lii day wane ne Seydina buñ jàpp mukk ko ne ah peut-être que kon Seydina kii euh, Muslim euh, radiyallahu anhu wa rahima moom solowul loolu man laa xalaqa la si mënoon na ne rek muttafaqun alayhi waaye tamit euh, lii mu wax tamit du loolu mais bu ki mooy noonu la waaye bu kenn jàpp ne comme que Imam an nee wa fii riwaayati lil Bukhari man laa xalaqa lahu fil aaxira que lool Imam Muslim solowu kon moo ko Imamul Bukhari ko wéete non Imamu Muslim. Abul Husayni rahmatullahi alayhi wa radiya anhu moom itam daal na koy solo kon daal xadis baa ngi noonu ci gàttal ah kon ci gàttal xadis baa ngi noonu